afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi ashar ba'dal mi'atayn kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hmm? walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ñu ngi woon ci xisaalul fitra yi ah ñëwoon nañ ba ci li nga xam ne mooy ñeenteel bi ci hadith sayna Abu Hurayra bi nga xam ne al imaamu ci suñu bunt bii di baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitrati bi wax ci ngënee li nga xam ne ñooy nekk ci soccu waaye ak lii làmbook fitra bokk ci moom bokk ci fitra moo indi woon hadith mille deux cent ñetti hadith la ko jeexale woon bunt bi muy hadith tàmbale woon ko mille deux cent trois junni ak ñaar téeméer mu ne woon wa abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu alhamdulillah an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne na alfitratu naka jekk ni yàlla tëggi daal di teg yonentaam yi alayhimu juróom la wala mu ne xamsun aw xamsun min alfitra wala boog yonent waayu saat saam ne juróoma ngi ci fitra la bokk moo ne bi ci njëkk alxitaanu mooy xarafal bi ci tegu mooy al istihdaadu mooy te imaam wax ci suuf xalqul aana wa huwa xalqu sha'ri alladhi xawla al farj mooy wat li nga xam ne mooy naq karaw naq mooy wat eh, karaw ga nga xam ne moo wër pëy góor wala jigéen kum ci mën a doon mu ne ñetteel bi wa taqlimul azfar mooy lelli ay wex ñeenteel bi wa natful ibti mooy buddi karaw poqataan juróomeel bi wa qasu sharibi mooy li nga xam ne mooy dagg wàññi wala wat karaw ay naanu les moustaches mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al muslim bokk nañ ko solo al imam li mu wax nañ ko fi mu teg ci kat junni ak ñaar téeméer ak ñeent mu ne wa an aishata muy jële ci sayyidatu aisha radiyallahu anha annaha qalat mu ne neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashrun min al fitra juróom a ngi fitra lañ bokk qassu shaari bi bi ci njëkk ah, wàññi ay naanu wala wat ay naanu muy moustache wa i'fa'u lihya ñaareel muy fëqal li nga xam ne mooy sikkim wa siwaak ak li nga xam ne ñetteel bi mooy socc wastinshaqul ma mooy li nga xamante ne nii mooy sarax ndeku jël ndox dugal ci sa bakkan wa qassu wa qassul ak dagg li nga xam ne mooy le weyi lelli leen wa ghaslul barajim al imam al barajim bil ba'il muwahhada wal jim wa hiya uqadul asabi' mu ne mooy raxas li nga xam ne mooy articulation baaraam yi fa ñuy lemoo ci loxo bi loolu lay wax ci ginnaaw ne loolu lay tekki mu ne wa qassu kon wa natful ibti juróom ñaareel bi mooy buddi karawu poqutaan mu ne wa xalqul aana ak juróom ñetteel bi mooy li nga xamante ne mooy wat eh, karawu naq juróom ñetteel bi mooy lool juróom ñeenteel bi wantiqaasul ma mooy niiwal ndox waaye nag raawi bi mu ne bo lool mooy ñun nuñ ko tekkee nii mais dinañ gis li raawi bi wax mu ne qaala raawi ki eh, nettali xadiis bi kan nee na wa nasiitul aashira man de fàtte naa li nga xam ne mooy juróom fukkeel bi fàtte naa ko illa an takuna ah amaana mu nekk almadmada mooy dallax de ko mu ne qaala wax na waki'un al imam waki' rahimahullah wa huwa ta moom ahadu ruwaati bokk na kenn ci ñu solo hadis bi rahmatullah alayhim mu ne intiqaasul ma kaddu googu nga dégg ci hadis mu ne intiqaasul ma yaani lim ci jublumaa istinja mooy boo demee ca wanag wa seetlu koy utiliser ndox ngir seetlu mu ne rawaahu solo na xadis bi muslim al imaam muslim rahmatullah alayhi ginnaaw boo waxee baraajim waxoon na wa i'faa'u lihya maanaahu laa yaqussu minha shay'a te ne nag lool mu ne i'faa'u lihya mooy bàyyi li nga xamante ne mooy sikkim bi mu sëq mooy nga bañ cee dagg dara mu teg ci xadis mujj muy junni ak ñaar téeméer ak juróom muy 1205 mu ne wa an ibni umar mu ne woon mu ngi jële ci sayyidina mawlaana ibnu umar radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalam annahu qaala mu ne neena ahfu shawarib mu ne dagg leen wala wàññi leen ash-shawarib naanu yi muy mustaas yi wa aafu liha kanta sikkim yi na ngeen ko bàyyi karaw sikkim yi mu sëq mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imamu alhafidu al-Bukhari naka noon al imamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhima daal dinañ koy bokku solo léegi nag ginnaaw lii ñu jàll nag ci kon ñu ngi boo fàttale ko yaa vay ñu ngi woon ci euh, yi nga xamante ne mooy euh, li al imaam al haafid ibn xajar waxoon ci al Fath ne bi ma toppee mbir yi daal yi nga xam ne ñëw na ci hadith yi di tudd ne fitra tudd ko mu leer quinze la waxoon na la bu dee yeneen yi nga xam ne niroo naag moom mais yeneen kàddu yoo xam ne man naa yenu loolu mooy comme na sunnati yooyu ëpp nañ dañ ko doon ëpp fukk juróom yi waaw fukk ak juróom yooyu nag moom lañ toppoon par benn benn jiitu woon nañu gisoon alxitaanu muy ab téegal wala li nga xam ne xarafal walla njongu ñaareel bi al al istihdaad muy wat karaw poqat euh, non karawu naq gisoon nañ ko taqlimul azfar muy lelli ay we gisoon nañ ko tamit muy ñetteel bi ñeenteel bi di natful ibti wala al ibt ñaar yëpp dañ ko ibit ak ibt loolu tamit gisoon nañ ko mu nekk lan mooy buddi karaw poqataan gisoon nañ ko ci ci ngataay bii ñu génn tey nag ñuy jël bi nga xam ne moo mujj ci li nga xam ne noonu la ko xadiisu mawlaana abu hurayra muttafaqun alayhi bii nekk ci riyaad bi mujjee mu ne woon wa qassu shaaribi ak li nga xamante ne mooy wàññi wala dagg li nga xamante ne mooy naanu yi léegi loolu mooy bi nga xam ne mooy juróomeel bi ci lañu nekk nii tey insha allahu taala léegi mu des mu des mu des ah parce gi mooy dagg ah qasu sharibi <laughs> waaw waaw mooy dagg asharib li nga xamante ne nii wala imaamul Buxaari baabu qasu sharib waaw wa kaana ibnu umara yuhfi shaaribahu hattaa yanzura ilaa bayaadil jild wa ya'xudu haadayni ya'nii bayna shaaribi wal lihya Allah <laughs> waaw kon euh, kon qass bi mooy topp ama qassa moo tax suuratul qasas mooy tatabbu' al athar mooy di topp ay jeexital waaw am na nag ñu ne guddi gi waaw. waaye qassa day tekki indi li nga xam ne mooy wax ab xabaar am nettali boo xam ne danga koy wax ba mat sëkk waaw ci koo xamante ne nii fekkewu ko woon nga nettali ko dañ koy wax tamit jublu ci li nga xamante ne mooy al qat'u qat'u shay'in min shay'in bi alatin maxsuusa dagg am mbir jële ko ci mbir dagg mbir boo xam ne ci mbir la ne woon ci benn euh, euh, ab ab ab ab ab ab euh, nu ma koy tudde ala benn matériel boo xam ne bu ñu jagloo la comme tondeuse wala ciseau wala paaka wala ainsi de suite wala rasoir mu ne al imaam al hafiz muy wax lii ci al fath mu ne wal muraadu bihi huna liñ ci jublu fii nag mooy ash-sha'ru an-nabitu ala ash-shiffa ala ash-shiffati al-ulya min ghayri isti'sal mooy eh, dagg gi ñuy dagg li nga xam ne mooy eh, karaw gi sax ci ash-shiffatu al-ulya ci kaw mooy tuñ wi nekk ci kaw hmm? tuñu nit ki ci kaw liy way sax waaye nga bañ koo déjjati waaye loolu eh, mu ne wa kaza qassu dhufri axdu a'lahu min ghayri istisal muñ la ne qassu dhufri baaraam comme niñ ko gise woon niñ koy lelee waxuñ la nga jël baaraam bi yëpp nga daal di koy teggi non mooy ca kaw comme niñ la ko waxoon waaye lii imaam al-Hafiz da koo tekkee moom li nga xamante ne nii mooy eh, ñoom mazhabu jumhur waaye qas ci boppam eh, loolu dinañ ko gis boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wute léegi kon mooy lan lay tekki parce que gisoon nañ taxrij bi boo mooy boo boo fàttale ko waxoon nañ la li taxoon taxrij bi amoon solo ak kàddu yi nga xam ne noonu la ñëwee loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne day tax bu ñu ñëwee fii eh, ci masala yi day gina a feeñ day gën a feeñ lool te tamit nga xam lan moo taxoon eh, boroom xam-xam yi wute mooy ci ay riwaayaat yu amoon la hmm? léegi kon euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la xam kon lan mooy euh, loolu mooy karaw gi nekk ci tuñ ci kaw tuñ wi ah bi ci kaw xam nga ñaar la ash-shafatayn ash-shafa ah lan la alquran wax alam naj'al lahu wa lisaanan wa shafatayn mooy al mooy mooy ash-sha'ru an-naabitu ala ash-shafati al-'ulya waaw borom bi ne maa defal nit ki Euh, shafatayn ñaari tuñ tuñ bi ci kaw nag karaw ga cay sax ci góor en général loolu la bu dee jigéen léegi dina ñëw mais léegi jigéen boo xamante ne nii nag daa sax ay kii eh, daa sax euh, loolu am ay moustache wala am sax sikkim bu ñëwee ci sikkim tamit loolu est-ce que euh, dañ naan ko wala yughayirunna xalqallah bi iblis waxoon eh, moo tax bu ko fi defaa femme bàyyil noonu alors bàyyi noonu ah bu ko ah parce que boo ko bo euh, borom bee la na tooloolu ah bés boo ko dindee yaa ngi dugg ci li Iblis voilà yaa ngi fàttale ko Iblis waxoon na dinaa leen digal ñoom nit ñi bu ko defee ñu daal di euh, soppi mbindum yàlla kon nag attention yaa femme <laughs> hein waaw kon loolu est que loolu insha allah loolu dina ñëw waaw ndax daa bokk ci càng sànkute gi nga xam ne ne woon na dinaa sànk nit ñi wala udillannahum waaw dinaa leen waat naa ne dinaa leen dévier ci sa yoon wi dinaa leen sànk wala umanniyannahum te dinaa leen defal ay umniya ñu nekk rek ay faux espoir waaw ay ay di leen gëmloo ne waaye dina baax oh ay saay jaamu yàlla du wees waaye nag ndaw gray wees waaw ñaata ngir nga fi gis waaye yow ñoo xamante ne defuñu woon dara seen dund ba ñuy waaje génn dina lañ jaamu yàlla daal di dugg àjjana voilà léegi jeex na yow léegi kon profite voilà amal ci deux yi waaw <laughs> waaw lii waxu caaxaan boobu wolof yi di wax naan bu bu bu mbiru yàlla taxawee moom bu la ci kenn man waaye it bu mbiru àddina taxawee loolu mooy waxi la <laughs> waaw nga jox ñoom itam liñ loolu waxi caaxaan la waaw loolu wax yu seytaane la seytaane wax yooyu waaw loolu moom bokk na ci waxam yi gën a garaaw yi nga xam ne moom lay gëm doo nit waaw wala amurannahum fala dinaa leen digal waat naa ne ñu daal di njoof adanal an'am nopp jur ji wala amurannahum te waat naa ne dinaa leen digal fala yughayyirunna xalqallah waaw te dinañu su dinaa leen digal ñu soppi mbindum yàlla waaw moo tax yii nii borom bi melale yonentam yi alayhi salaam képp ku ci soppi dara rek yow bokk nga ci projet iblis yi nga xamante ne nii yow am na la waaw bokk nga yow ci ñi nga xam ne moom digal na leen nga topp ko moo tax borom bi ne wa man yattaxi shaytaana waliyan min dunillah faqad xasira xusraanan mubiina allahu akbar képp koo xam ne ginnaaw bi ma leeralee lii sama yonent yàlla bi saa ne leen ci lii waaw ngeen di soppi mbindum yàlla ak yim fi wax yi yëm ne di la leen ko digal ngeen topp ko képp ku jàpp shaytaana def ko parandoo def ko allié wëlif yàlla moo di topp ndigali shaytaana sa ndigali bakkan bànneex ak société bi nga nekk ak apparence bi ñuy joxe li nga xam ne ah jàpp nañ ne lii la kantaal yi yonent bay saasaam jàngale jële ko ci boroomam tabaaraka wa taala loolu voilà eh, di ko mooy yooyu wëllif li yàlla digle topp yu seytaane kooku faqat dëgg dëgg xasira ko na perte na xusraanan ak pertaange goo xam ne mu bii naa gu leer naññ la bu kenn du jiix parce que lu ne fàng kenn du ko jiix waaw allahu akbar léegi al imaam al al al xaafiz mu ne rahimahullahu ta'ala mu ne waxtulifa fi janibayhi wa huma sibalan mu ne nag boroom xam-xam yi nag wute nañu kii xam nga boo gisee moustache <laughs> nit bu amee moustache en général moustache bi day ci kaw tuñ bi waaye di jàll ba ci côté di wàcc jëm ci sikkim ba ñaari côté yépp ah jóge ci tuñ bi di wàcc jëm ci bu dee ko am sikkim karaw sikkim la walla sax bu ko amul nga gis muy wàcc di dem ba foofu waaye léegi ni li nga xam ne moo ndox karaw gi dox gi nga xam ne mooy sax diggante fi nga xam ne tuñ wi fi la yem frontière tuñ wi nga xam ne beneen beneen bi mooy beneen tuñu suuf bay commencé frontière entre tuñu kaw beeg bu suuf bi ah frontière wa au lieu mu topp tuñu tuñu suuf bi mu continuer nag dem ci def mel ni bu def benn benn rëdd bu jub wàcc dem ci ci ci ci ci ci ci euh, bi bu ci nekk ci ñaari côté yëpp waa loolu moom fan la bokk mu ne boroom xam-xam yi nag wuti nañ fan la boobu bokk <laughs> waaw fan ana ana fan lay bokk est-ce que ci moustache la bokk walla bokk dafa bokk ci li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne mooy ci sikkim bi parce que boo nee ci mustaxiib la bokk yonent bay saataam lan la wax dane ngeen wàññi wala bokk ñi ko firee ak yeneen yi nga xam ne day wane ne mooy wat këni kon loolu mën nga koo wat ba mu set wecc bu dee ñi nga xam dañoo jàpp ne mustax dañ koy wat ba mu set wecc wala ñu jàpp dañ koy wàññi ñoom it ñu jàpp ne kon bu boobaa loolu dañ koy mën a wàññi waale waaw nga xam ne mooy nekk eh, nit ki eh, bu dee day nelaw waaw tout ça c'est pour fay pour dina ko expliquer nit ki bu nelawee boo yuut fa yuutee jaar foofee xam nga loolu voilà loolu waaw su si da da leeral mooy foofu noonu karaw yooyu di sax foofu est ci tuñ bi ci moustache la bokk wala ci sikkim bi bu boobaa ñi nga xam ne dañoo ne ci sikkim bi la bokk loolu dañ naan kenn du ko wat kon parce que sikkim yonent bay sa saam dane ñu bàyyi ko hmm? lan la wax hadith Ibn Umar ahfu shawarib wa afu liha wat leen wàññi leen li nga xam ne mooy naanu yu mustaas yi te ngeen sëqal sikkim comme ku ko boole ci sikkim da koy bàyyi képp nag ku ne déedéet non non loolu ci mustaas la bokk kooku mën na koo wat bu dee ñu wax wat wala mu wàññi ko te loolu nag insha allah mooy li gën a dëgër kenn ci mustaas yi la bokk voilà voilà wallahu taala alam léegi mu des beneen imaam loolu la wax mais am na boo ñëwee ci côté sikkim loolu ak seeguñ ci waaye comme que ñu ngi ci fii bi wax yooyu euh, damay ragal bu ñëwee ci sikkim ñu fàtte ko wala nañ bàyyi ba ba foofu parce que mooy karaw mooy sikkim est-ce que sikkim non lool ci nañ bàyyi ba foofu quoi voilà i'fa'ul lihya wala i'fa'ul liha bu boobaa ñu wax loolu mooy est karaw gi sax ci lex wala ci entre nopp bi hein ak lex bi ak ak sikkim bi mooy loolu ci kaw lex bi ah wàcc jëm ci sikkim bi loolu fu bokk loolu est-ce que ah ci sikkim bi ñu nañ nañ ko bàyyi mu sëq la bokk wala bokk ci parce que képp ku ne ci la loolu da nga koy bàyyiwaale ku new déet nag doo ko bàyyiwaale waaw kon loolu wallahu taala alam loolu nañ bàyyi ba agsi foofu mais fii li ñu soxaloon mooy li lëkkaloo ak moustache muy karaw yooyu nga xam ne moustache bi day am day day day mel ni lu nekk ay geen mel ni gen bu ci lay nekk ci moom pour ku nekk te loolu boo gisee ñenn ñoo xam dañuy yari moustache tey xuuf seen kii yi seen fikki bi mooy da gis yooyu gudd voilà ba pare nag euh, ñu euh, taxaw di xoole mel ni mbokk di mbokk Kisra yooyu ak mbokk communiste yooyu nga xam ne masuñoo saf bay sàppi wallahu taala alam léegi nag ginnaaw lii Ah, mu des al imaam al xaafiz rahimahullah dinañ la wax atteem léegi li nga xam ne moo am li mu ne léegi day leeral benn affaire mu ne wa amma al qassu fa huwa alladhi fi akthar riwayat kama huna mu ne kanta al qassu mu ne te waxoon nañ la mooy dagg saa nga dindi lépp mooy wàññi alhamdulillah mu ne lool ci tekki bu bari ñi nga xam noonu lañ koy tekkee mu ne fa huwa lool nag fi alladi mooy li nekk fi aksari riwayat lépp ci aksari ahadis yi ñëw ci hadis comme fii nii ci riwaay ibn euh, euh, Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mu ne wa fi hadisi Aisha wa hadisi Anas kadhalika mu ne ñëw na ci hadis sayyidatu Aisha nako hadis sayyidina Anas nako noone kilahuma bu ci nekk inda Muslim hadis sayyidatu Anas bu ci nekk mu ngi ci sahih imam Muslim mu ne wakada naka doon xadisu Hanzala naka doon xadisu Hanzala rahmatullah alayhi ibnu Umar mu jële ko ci ibnu Umar radiyallahu anhuma nekkoon ci jàlbeenu baat bi muy buntu bi imaamul Buxaari def rahmatullah mu ne wa warada al xabaru bi lafdil xalqi mu ne waaye xadis bi rote na ci kaddu wat wa hiya ta mooy talool riwayatu an-Nasaa'i inda Muhammad an Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid ibn Sufyaan ah non Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid an Sufyan ibn Uyayna bi sanadi hadha al-bab mu ne rote na ci imam an-Nasa'i rahmatullah alayhi soroona hadith bi jële ko ci yoonu Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid mu jële ko ci Sufyan ibn Uyayna ci sanad bi nga xam ne mooy bu buntu bi xam nga waxoon nañ la euh, hadith bii nii euh, ni nga xam ne noonu la ñëwee woon euh, mooy al imam al-Hafiz al-Bukhari rahimahullah dane woon haddathana Ali muy ibn al-Madini qala haddathana Sufyan muy ibnu Uyayna an Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib ah, an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala loolu la ne nag loolu al imaam an-Nasa'i rahmatullah alayhi moom da koo solo beneen yoon boo xamante ne nii foofu nag ah, muy càllale buntu bi ah ah foo xamante ne Muhammad ibn Abdillah moo ko eh, eh, eh, Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid mu jël ko ci Sufyan ibn Uyayna kon mooy mu topp mu jële ko da Zuhri mu jële ko Sufyaan ibn al-Musayyib eh, Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ko Seydina Abu Hurayra foo xam ne foofu nag foofu dagg la wax ah xalq la wax waaw <laughs> waaw mu ne boobu moom ñëwee na ci kàddu googee mooy wat wat la wax foofu léegi nag mu ne warawaahu jumhuuru ashaab eh, mu ne waaye nag taalibe li ëpp ci taalibe Sufyaan ibnu Uyayna yi rahmatullah alayhim ñoom nag solo wuñ ko ci kàddu laf euh, euh, xalq de waaye bi lafdil qas kàddu dagg al qas mu ne wakaza nako noon sa'iru riwayat an shaykhihi Zuhri nako noon riwayat yi nga xam ne moo yeneen yi def yépp mu jëlu ko ci sëriñam bi az-Zuhri rahmatullah alayhi ñoo qas lañ wax mu ne wa waqa daal dinay solo euh, rot inda an-Nasa'i ci al-imam an-Nasa'i min tariq Sa'id al-Maqburi ci yoonu Sa'id al-Maqburi an Abi Hurayra radiyallahu anil jami' bi lafdi taqsir ash-sharib mooy wàññi li nga xam ne mooy naanu mu ne naam dëgg la waqaa al amru bima yash'u bima yash'uru bi anna riwayat al halq mahfuz kadhalika mu ne waaye dëgg la waaye nag digle gi nga xamante ne nii euh, euh, mooy mbir mi ñëwee na rote na ci loo xam ne day waneen tamit wat gi ah di wane ne wat tamit loolu riwaay bi wax loolu même bu dee ne fii euh, li mu la bëgg a wax mooy bu dee ne ñëpp li ëpp dañ koo soloo lu wuteeg li nga xam ne moom la ko Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid jële ci Sufyan mbokkam yépp soloo ko lu wuteeg loolu ne xas moom mu ne xalq waaye te yeneen ñi jële ci az-Zuhri xas lañ wax lool lan lay niru ci biti tam nga ne shaz la est-ce kon du shaz loo xam ne dafa bew ku wër la mais dafa wuteeg ñi ko gën a wér léegi nag imaam nag loolu la lay bañ nga nga tombé ci conclusion boobu ne change la moo rax mu ne naam ah kay waqa waqa al amru digle gi bi maa yasuru euh, rot na ci luy yoo ne day ah day mel ni luy yëgle bi anna riwaayata al xalqi mahfuz kenn riwaaya boobu ne wat dañ wax ko léegi boobu lu ñu takk la de lu ñu lu ñu wattu la de ka xadiis al alaa ibn abdurrahman mu ne comme xadiisu alaa ibn abdurrahman an abihi mu jëlu ko ci baayam an abi hurayra inda muslim nekk ci xadiis na abu euh, muslim rahmatullah alayhi gisoon nañ ko mooy zuddu shawarib waaw mu ne foofu yeneen saa sam dane zuddu waaw te zuddu moom mooy wat leen mooy al istisal <laughs> mooy wat bam set <laughs> mu ne waxadi boobu benn ngoog buy wane ne a ah kon nag riwaayé bee manuñ ne changement mu ne wax xadiis ibnu Umar ak xadiis sayyidina ibnu Umar al-mazkuur fil baab yali bi nga xam ne moom la imaam al-Haafiz di tudd an-Nawawi al-Buxaari yu di tudd ci euh, Sahih bi ginnaaw fii nii te loolu lépp defoon nañ taxriij bi di lafzi ahfu shawaarib ci ahfu ta mooy xadiis bi nga xam ne moom la indi moom la imaam an-Nawawi daal di indi mooy bu njëkk mujj bi gisoon nañ taxriij 1205 te ñu wax ko sànq bi bi ñuy tàmbale di wax xadiis yi ñu fi indi mooy ahfu shawaarib te loolu waa awlul lugha am na ñoom dañ ne noo ahfu nag mooy dindi lépp voilà mu ne wa fil baabi kon alladhi yalihi bunt ba ko ba ko topp inhaku ash-shawarib te loolu yii yépp ay mbir la yoo xam ne fay doone ah ah mel ni lu bees lii lépp gisoon nañu ko non waxoon nañu ko waaw anhiku anhiku ash-shawarib kay gisoon nañ ko yii yépp gisoon nañ ko mu ne kon loolu fa kullu hadhihi al alfaz tadullu ala anna fi al mu ne nag kaddu yii nii yëpp zujju shawarib ahfu anhiku ahfu ah, zujju loolu lépp li muy wane mooy ah, que ne liñ sàkku nag mooy jig gi dayo fi al izala ci ni ngay dindee karawu si karawu eh, li nga xam ne mooy moustache yi mooy yu naanu yi li zajja wa huwa bil jiim wa wax niñ koy ci takk ngir nga bañ koo jaawle mu ne qastu sha'ri wa suufi ilaa an yablugha al jild mooy dagg li nga xam ne mooy karaw wala leen bu nekk ci kaw am xar wala lool mooy karaw gi di ko dindi mooy dindi ko ba daj ba bu dee ci nit tamit mooy wat ba daj ba loolu moom mooy zajj waaw te fee la wax <laughs> waaw mu ne loolu nag wa minhu looloo na hatta afu mooy al istiqsa mooy mooy boo jëlee comme ñu naan waa ji dafa jàpp masala bi da koo toj du fond au en comble xaw ma bu dee ci français yu baax seetal leen ma ko di jéglu <laughs> mooy lépp la rajaxe waaw ci détail yu masala bi lépp amul dara lu ci bàyyi voilà loolu nag mooy bu dee ci karaw yi mooy daa kon daa daj du lépp dara desul waaw <laughs> mu ne qaala Abu Ubayd al-Harawi moo tax al imaam Abu Ubayd al-Harawi rahimahullah mu ne. maanaawa mooy alziqul jazza bil bashara jël leen li ngeen di dagg leen ba mu nga xam ne day dagg karaw gi ba nga xamante ne nii day sës ak yaram bi mooy deru nit ki te loolu mooy dagg lépp rek mu ne wan nax ku boobu al fil izala mooy jeg déggil dayo ci ni ngay dindee waaw kon nag loolu euh, mu ne te loolu romboon na mooy bi mu naan ndaw sa naan ko ashimi wala tunhiki ci hadisu bi nga xam ne mooy bi ñuy wax alxitaan ci riwaay imam Abu Dawud boobu mu ne ko achim mii na nga joof kese mooy booy xarafal xarafal baam bi nga xam ne yow Ummu Atiya euh, na nga nekk koo xam ne da ngay njoof ci kaw waaw mooy clitoris bi ci pëyu jigéen bi ki nga xam ne mooy li ci kaw lool mel ni euh, liy nekk ci doq euh, baatu doq ki siq gi ganaar gi gi nga xam ne gu góor gi ah, lu xonq lool lu mel noonu mooy dagg ci da nga ciy waaye bul dagg lépp waaw mu ne moom la doon wax na nga cof wala tunhi kii tabul daggale voilà ay la tubaliri fii xitaanil mar abul jéggi dayo ci booy euh, xarafal nga daal di dagg lépp voilà mu ngi noonu kon moo tax mu ne ko wala tunhi kii kon loolu mooy euh, loolu loolu lépp euh, mu ne nag ñenn ñi nee nañ ab Ibn Battal dane comme que moom Maliki la te tamit bon loolu loo xam tamit da koo nangu voilà mooy kàddu yi yëpp dafa muhtamil la mooy day nangu leen zajj moom liñ la wax leer na mooy teggil waaw dem ba sës ca ba waaye an nax ku mën na tekki mooy al mubaalaxa moo tax imam ibn Battal mu ne an nax ku mooy ta'sir fi shay jee dem ba am jeexital ca mbir mi wa huwa ghayru istisal ba am ci loo ku gis xam ne lii moom dagg nañ ko bu baax waaye tekkiwul nag déjjati lépp mooy set ko bam set bam set wëcc